أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام حجة الإسلام أبو زكريا النووي رحمه الله fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi salaasimi'a wa xams. Ah, ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañu suñu ñeenti xadiis yi nga xam ne ñoo nekk ci kanamu suñu buntu bii di wax. baabu tahrimi taswir al xayawaan bi bisaatin aw xajarin aw thawbin aw dirhamin aw banim jeexe walillahi alhamdu wal minna ba léegi ñu ngi ci kitaabul al manhiyi anha gisoon nañ ñeenti xadis yu njëkk yi li ci di xadis mille six cent soixante-dix-huit mu ne anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne mu ngi jële ci suñu uh, sang bi sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma te ne ndawal yàlla saa saa nee na innal ladina ñi nga xam ne yasna'una hadhihi suwar ñi nga xam ne ñooy defar image yi yu'azzabuna yawm al-qiyama des na leen buggal bésub taxawaay ba yuqaalu lahum dañ leen naan ahyu ma xalaqtum ay wa dundal leen li nga xam ne moom ngeen bind mu tegoon ci hadis 1679 mu ne waan Aisha ta mu ngi jële sayyidatu Aisha radiyallahu anha annaha qaalat mu ne qadima rigmal na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam min safar ci tukki fekk waqad satartu sahwatan lii bi qiramin fii tamasil maa ngi muuroon sama benn hangar wala kii bu ndaw bu ma doon def ay bagage yoo xam ne ak benn rideau boo xam ne daa amoon ay dessin ay représentation falamma ra'aha rasulullah bi nga xam ne ci la ko ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam gise talawwana wajha xar kanamam bi daal di soppeeku wa qaala mu ne ya Aysatu ma yow Aysa ashaddu nnaasi adaban inda allah yawma ñi gën tar mbugal fa yàlla bésub taxawaay ba mooy alladina ñi nga xam ne yudaahuuna dañuy niru niru bi xalqillaahi mi dum yàlla qaalat sayyidatu Aysa radiyallahu anha nee na fa qatta'naaha ñu daal di koy dog dogaate daggate ko fa ja'alnaaha rido boobee ñu def ko minhu ca rido ba wisaada benn ñegenaay benn coussin aw wala bokk wisaada tay ñi ñaar yi yéegee naa yi muttafaqun alayhi mu ne xadiis bi imaamul Buxaari imaam Muslim rahmatullah alayhima ñoo ko bokk solo waxoon na alqiraamu bi kasril qaafi huwa sitr mu ne qiraam kaaf bi dañ koy maas maas ko suuf loolu mooy rido wa sahwa baat boobu nga dégg sahwa bi fathil muhmala nga xam ne sa ngay wax wa hiya mu ne lool as takunu bayna yaday al bayt wa qila at-taqu an mu bil ha'id ndaw hangar nga xam ne euh, ci la muure yam ci defoon mu indi xadis bi ci tagu mu doon xadis mille six cent quatre-vingt mu ne waan ibni abbasin mu ngi jële ci doomi abbas yi radiyallahu anhuma annahu na sami'tu min abdallah radiyallahu anhu mu ne dégg li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan kullu musawwirin fi nnar rep képp kuy defal ab dessin wala di defar ay représentation ay image ah fi naari safar la jëm yu jaalu des na ko defal la ñeel ko bi kulli suuratin ci bépp image boo xam ne wala bépp représentation bu mu def sa waraa bu mu def nafsu na bakkat boo xam ne fa yu'azibuhu fi jahannam fii fa yu'azib yeneen yi fa tu'azibuhu ci riwaaya bi ñu imam ahmad ak li nga xam ne mooy saxiixu imaamu muslim mooy bu dee fa yu'adhibu borom bi du ko buggal fii jahannam ca biir jahannam ak loole wala fa tu'adhibu mooy mbir ma mooy soppeeku la boroom bi tàggat mu mujj di buggal ko ko defaroon fii ci kaw suuf mu ne qaala ibnu abbas sayyidna mawlana ibnu abbas radiyallahu anhuma nee na mu wax waajam doon wax lii fa in kunta la budda bu dee na man da ñàkk nga liggéey ak sa loxo li dafa day def fa'ilan manu la ñàkk nga def fasna'i shajar defaral li nga xam ne mooy garab wa ma la ak loo xam ne amul wax hein loolu mu ne muttafaqun alayhi imaamul Buxaari imaam Muslim gisoon nañ ne même hadis bi la mook bi ci tegu mais bu dee kaddu yi exactement imaam Ahmad ak taalibeem bi imaam Muslim ñoo ko bokk solo rahmatullah alal jamii léegi mu ci mujj muy noonu mille huit mille mu ne woon wa anhu mu ngi jële ci moom ba léegi di mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu anhu annahu qaala nee na sami'tu dégg naa rasulallahi dawal yàlla li sallallahu alayhi salaam sallam yaqulu mu naan man sawara képp koo xam ne defar nga suuratan représenté nga ab ab ab ab ab image wala defar ab euh, yatta nga ab sculpture <laughs> fi dunya àddina kulli fa des na ko chargé euh, kañ yawmal qiyaamati bisub taxawaay ba an yanfuxa fiiha ruux mu daal di ciy ëpp ruux yawmal qiyaamati bisub taxawaay ba walaysa bi naafiq te waajooju nekkul ku koy def mu ne muttafaqun alayhi hadis boobu al imaamu al xaafizu al buxaari na ko naan al imaamu muslim wa abul xusayni bokk nañ ko solo léegi nag walillahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ taxriiju hadis yi yëpp walillahi alhamdu wal minna ak yeneen ñàngat yi nga xam ne dañoo newoon ci yi ñu gis ci yi mu ci taxriij bi te yooyu euh, bon doon xaar ba ne nañ bàyyi ba lii pare day doon xaw a compliqué. moo tax ñu jiital ko contrairement ak ñu doon def après def nañ tamit lu lëkkaale bi nga xam ne xadis bu ci nekk ci xadis yi moom la am ak li nga xam ne moom la al imaam al-Hafiz an-Nawawi rahimahullah tudde buntu bi léegi nag tey ñu war a ñëw ci masala bu mag bi nga xamante ni ñu moom moo tax imaam samp fi buntu bi te moom lañ yàggoon a dige kon kon liñ ko waxoon dañuy jël par ordre. Hmm? ñan lañ la koon fay ne yow li ñuy gis ñu traité affaire al imam al-Hafiz ibn Abd ah al namari al-Andalusi rahmatullahi alayhi waaye ah al imam an-Nawawi ci boppam ci Minhaj ak al-Cheikh Muhammad Taqi al-Usmani hafizahullah <laughs> rahmatullahi ala jami léegi bon moom ni mu ko traité su mujj ki <laughs> contemporain ñoo ngi noyyee doo même nga xam ne ci <laughs> mille quatre cent quarante sept walillahi alhamdu wal minna pakistanais la yax bu rëy mbir <laughs> mooy euh, euh, euh, que bon quatre-vingt-deux ans la am quoi voilà mu euh, hafizahullah mooy moom ñu ko traité bien li nga xam ne ñun noonu lañ ko doon gisee mais comme que dañu bëgg a topp kii bi mooy commencer indi hadith yi wax ci tere gi yëpp ak yi wax ci bunt bi en tout cas la maximum ak waxu saxaaba yi radiyallahu après loolu ñëw nag ci kii moom noonu la koy defe amaana après buñ ñëwee ci moom ñu jëli ko noonu mais nañ jël al imaam al xaafiz ibn Abdul Bar comme ni ñu ko wax al imaam al xaafiz ibn Abdul Bar abu umar al andalusi rahmatullahi alayhi ci at-tamhid sharh muwatta imaamu malik ibn anas rahmatullahi alayhima mu ne wa lil ulama'i fi hadha al bab aqawil wa madahib lan mooy laaj bi laaj bi mooy nañ ko samp d'abord waaw mooy ci lan mooy attey utiliser ay image nañ ko waxi nii rek utiliser ay image léegi mu ne di ko defar ak tamit di ko jëfandikoo mu ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci bunt bi am nañ ay wax ak ay jëmuwaay yu wuute mu ne minha bokk na ci seen jëmuwaay yi ñenn ñi annahu dañoo ne la yajuuzu an yamsak an an an an an yumsika an yumsika sawba wala an yumsaka sawbu alladhi ah fiihi tasawir wa tamasil sawa'an kaana mansuban aw mabsuutan wala yajuuzu duxulu baytin ladii fiihi tasawir wa tamasil fii xiitaane wa zaalika makruuhun kulluhu li qawli rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam laa tadxulul malaa'ikatu baytan fiihi tasaawiir voilà <laughs> waaw ilaa aaxiri maa qaal te loolu bokk na ci xadiis yi nga xamante ne. moom la ñuy gis hadith sayna Abu Talha bi 1684 euh, waxoon nañ la hadith yi ci tegu yépp bu ci nekk manoon nañoo def taxriiju buntu bi yépp ba mu jeex daal di def masala yi loolu manoon nañ ko te bu boobaa doonoon dox mais dañu bëgg après yenn yi ñu teral hadith yeneen yi mu nekk ak loo xamante ne loolu la quoi sinon day xaw a kii te tem nga wax ci lii rek après comme yeneen yi nga xam ne ay ay masala annexe la nga fàtte ko waaw par exemple lii muy wax hadith 1684 bi suñu buntu bi. Seydina Abu Talha boobu dane anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaala laa tadxulul malaa'ikatu baytan wala suura malaaka mu ne yoneen saa sallam nee na malaaka yi duñ dugg benn kër wala benn néeg boo xam ne daa amul xaj bu fa ne wala image léegi kon nañ ñëwaat ci al imaam al xaafis ibn Abdul mu ne wax ju njëkk ji ci waxu boroom xam-xam yi am na ñoo xam ne lii lañ demee annahu laa yajuuz kenn di jàpp ay li nga xam ne mooy ay suura ah moo xam nga koy ñu ne ñoom daganul nit ki di yor yére boo xamante ne daa am ay dessin waaw tasawir wa tamasil yoo xam ne moo xam nag mu nekk ay dessin yu ñu rëdd ci yére bi wala yoo xamante ne nii mooy dafa am boo xam am nga timsaal wana ñeen naa non timsaal yooyu day am koor day am jëmm tuuti mu ne yooyu yépp nag am nañu ne yépp ci yam que ñuy dessin rek yoo xam ne boo laalee sa loxo mi day taqaloog mbir mi ak yére bi wala boo ko laalee nga gis ne am na ay jug-jug fiñ ko def moom moo gën a ci yépp ci yam sawaa'un moo xam kaana mansuuban yére boobu wala mbalaay boobu wala du sër boobu wala réew boobu mansuuban mooy lu ñu samp la mooy euh, dañ koo taxawal comme lu ñu def ci mur wala bunt ab ab rideau nga xam ne koy def mu samp mu taxaw aw mabsuutan wala dañ koo lal ci suuf def ko ab bassin wala ab moquette wala loo xamante ni daal lu ñuy jongi la ak lu ñuy doxe mabsuut lu ñu def ci suuf ñu ne lii lépp ci yam wala yajuuzu te daganul sax waxuma la dara di ko am waaye duxulal bayt alladhi fii tasawir waaw daganul ci jullit muy dugg kër goo xam ne wala néeg boo xam ne daa am yooyee dessin yooyu moo xam yi am wat tamasil yi am li nga xam ne mooy jëmm wala yax yi amul jëm fii xiibaan yi mu am ci mur yi amoon droit boo ñëwee fekk ñu teg benn ab kii bu ñu yett ab statue parce que yi euh, nga dem ci Soumbédioune ut ci statue yooyu ñu defar ne waaw pour souvenir du Sénégal après indaale ko daal di koy def sa salon waa joo xam ne benn noir bu toog muñ wane benn nit boo xam ne ci bant lañ ko defar rek mu nga xam ne loolu amoo droit dugg néeg boo xam ne wala kër goo xam ne loolu la am wala ay dessin voilà loolu mooy tamasil fii xiitaan yi ca miir ñii ne makruhun nekk kullu dañ koo buñ xam nga ki amoo droit dugg fa mooy dafa xaraam la la bëgg a wax lu tax li qawli rasulillahi ndax waxu ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam la tadxulul malaa'ikatu malaaka yi de duñ dugg baytan ab néeg wala ab kër fii tasawir boo xam ne daa am ay image fa inna fi'la dhalika fa in fa'ala dhalika fa'il ba'da 'ilmihi bin-nahyi 'an dhalika kana 'asiyan 'indahum waaw waaw wa lam yahrum 'alayhi bi dhalika mulku ath-thawbi wala al-bayt walakinahu yanbaghi lahu an yatanazza'a 'an dhalika kullihi wa yakrahu wa yukrahuhu wa yak wa yukrahu wa yunabiduhu lima warada min an-nahyi fiihi waaw mu ne nag léegi kon lii mooy ñoom liñ gis mu ne bu dee nag daa am delluwaay boo xamante ne nii daa defaroon këram yooyu defoon say statut yi amoon ay image voilà léegi nag ginnaaw bi mu xam ne lii dañ koo aaye yone saa sam é eh, daa tere lii waaw mu daal di continuer bàyyi ko noonu wala mu xam ne lii dañ koo tere mu def ko kooku fa ñoom ñi waroon wax yi ñu ne kooku mu ngi ci koo xam ne ci mooy yàlla la dëkk asiya ci ñoom waaye nag du tee ñu ne ko ah comme que yow def nga mooy yàlla sa yére bii nga def ci image wala sa miir bii yow léegi dootoo moom euh, yére bi moomatoo ko kër gi déedéet ñu ne loolu nag moo ko moom du xaraam ci moom waaye li nga xam ne moo yell ci moom mooy mu sori loolu lépp waaw fexe ba loolu yépp ñu pousser ko ci ngir gañe ceeg moom ngir mu daal di koy dindi daal di bàyyi lu ñaawam loolee mu nekk ndax lan li maa war a def min an-nahi fii ndax li rot ci tere gu ñu tere lool waaw léegi nag wax kese du doy diine doo ñëw rek affirmer ay mbir lépp lu képp kenn di wax daa war a mën a tegu ci alquran ak sunna yeneen saa saa wala benn ci ñaar yooyu wala ñoom ñaar ñëpp mu ne wa hujjatu man dhahaba hadha fi siyab li nga xam ne nag mooy layu ñi nga xam ne ñoo jëmee jëmuwaay bi ci surtout ci wàllu yére nga mel ni ñu def ci yére waa fii xiitaanil buyut waaye tamit ci alhamdulilah ci miiru kër yi wa ghayri ak yu mel noonu ak fu ñu ko mën a def ñu ne loolu xadiisu ibn Shihaab wa ghayri mooy xadiisu euh, az-Zuhri euh, rahimahullah ak keneen ku dul moom an Qaasim anil Qaasim ibn Muhammad ñu jëlee ko ci al Qaasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr radiyallahu anil jamii an Aisha mu jëlu ko ci bàjjanam di grande sœuru yaayam ndax Muhammad mooy doomu Seydina Abu Bakar bi mujjee am ki faatu woon fële mooy ki nga xam ne moo moomoo moo juddu woon bi yoneen saa salaam bokk voilà bi yoneen saa salaam du ki am parce na keneen kum am voilà nga xam ne moom moo juddu woon bi di ñuy aji voilà fële ca Dal Xulayfa ci ab yaaru Ali tay radiyallahu anil jami' léegi xadiisam nga xam ne moom mu jëlu ko ci tànt di bàjjanam Sayyidatu Aisha moom al Qaasim radiyallahu anhuma Ah mu ne am naa qaalat sayyidatu Aisha nee na daxala alayya rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ana mustatirun bi qiraamin fii fiihi suwar mooy xadis bii nga xam ne mooy bu sayyidatu Aisha 1679 ci yeneen kàddu lu ñëwee foofu rek mu ne yeneen saa sam dafa duggu ci man fekk maa ngi muur sama qiraam bi waxoon nañ la mooy benn hangar bu ndaw fii suwar boo xam ne dañ ciy def ay bagages ah moom mu daal di ko muure ak li nga xam ne mooy benn sër voilà mooy sitre mooy qiraam léegi bi nga xamante ne nii ci ko def fatala wana wajhu rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa tanawala sitra fa hataka mu xar kanamam non seulement mu soppeeku waaye yonent ma ne saa saam daal di koy xotti te waxoon na imaamu Nawawi waxoon na rahimahullah mooy afsadahu mooy da koo yàq summa qaala ginnaaw gi mu tekki ne inna min ashaddi nnaasi azaban yawma alqiyama ñi gën a tar mbugal bésub taxawaay ba mooy alladina yushabbihuna bi xalqillah mooy yudaahuna dañuy nuru nuru la bindum yàlla lii mooy seen dalil a mag parce que dañ rido moom moo tax imaamu Nawawi wax nañ la dina ñëw après imam Ibn Abdul Bar moom la ñuy gis rahmatullah bi mu naan kanta nekk fi naan daa amoon jëmm lool moom qawlul baatil moom am <laughs> rido nga naan daa amoon loolu loo xam daa am jëmm wax da doon nu neen <laughs> waliyasu lii lii mooy seen dalil bi a mat mu ne wa rawaa Naafi' hadha al-xabar an al-Qaasim bi hadha al-maana mu ne Naafi' mawla ibn Umar soloona xadis bi jëlu ko al-Qaasim ci maana mu yokku foofee ne anna nabiyya ko ka saa saam qaala dajee teg ne innal bayta alladhi fiihi suura wala suwar fii suwar la tadxulul malaa'ika te loolu wax nañ la mooy xadiis Seydina Abu Talha bi di ñëw xadiis 1684 euh, loolu loolu la mu ne <laughs> mu teg ci foofu ci xadiis boobu Sayyidatu Aisha mu ne yoneen saa saam da cee ne kër gi nga xamante ne daa am ay image malaaka yi duñu fa dugg qaala mu ne wa ziyaadatu man zaada fiihi mina siqaatil huffaaz mu ne ñu yokk lii ci xadiis bi ci ñi nga xam ne ñooy dañoo wër te nekk boroom xam-xamu xadiis yu mag yi takkkat yi eh? ibaaxatu maa yutawassadu min zalik mu ne am na beneen yokk bu am ci xadiis boobu parce que xadiis Sayyidatu Aisha daa bari ay nu mu ñëwee ñoo xamante ne nii dañ ne mooy possibilité maa yutawassalu min zalik mooy yoo xam ne amoon nay image mais ñu def ko mooy doyadal ko liñ mooy mooy maa yumtahan loo xam ne dañ koo def ab ab coussin nga xam dañ ciy teg bopp di ci teg ay ay ay kuddu ak gii di ci ñu ne bu dee loolu garaaw moo tax Sayyidatu Aisha fi hadisam bi nekk ci Riyad bi nii mu ne yeneen saa saam bi mu kiiwee fa qata'naha ñu qata'nahu ñu dog ko fa ja'alna minhu wisaada aw tey ñu def ci benn coussin wala ñaar. mooy dessins yi xotti nañ ko même man bu dee nag ñenn yi dañ ne non bañ ko xottee yoratul forme boobu dañ koo xotti comme loo xam daa boon ay dessins ñu xottee xotteeti ko waaye loolu mënu yor loolu mais <laughs> mu ne lool moo tax mu ne yokk ñi nga xam ne asiqat ibaaxatu euh, kër daganu ma la nga xam ne yu tawassadu min zalika mooy dessin yi bu dee loo xam ne daa nekk loo xam ne dañ ci euh, sukkandikoo comme jegenaay wayur tafaqu bi ñu ci euh, comme booy jóg bëgg Euh, daal di euh, accoudé wu ci yenn yi pour jóg wala di ci euh, ànd ngir mën a jóg wa yum taxanu ñu koy doya dal comme loo xamante ne yajibu yajibu xubulu xaa loo mu ne yokk yooyu la imam ibn Abdul Bar ne loolu nga xam daa ñëw ci yenn waaye que yenn yi dañ ko mujj xotti def ko wisaada yenn yi ñu lal ko ci suuf wala yooyu mu ne comme bu dee loolu la kon ci yoon loolu ab yokk la bu ñëw ci hadis bi loolu day war nañu daal di koy nangu wa in kaana zaahiru hadiis Maalik fii zaalika karaahiya même bu dee ne nag imaam Maalik moom ni mu ko soloowe mooy tere guñ tere umumu suwar mboolem li nga xam ne mooy image yi kulli xaal ci bépp xaal waaw te lii wax bu njëkk bi ñoom noonu lañ demee imaam al-Haafiz ibn Abdul Barr en fait dafay dugal waxam mais bon am na Naafi' amuñ ko jëlee tamit al-Qaasim loo xamante ne nii foofu da ne mbir yi dañ ko war comme def ci ay wisaada ay coussin ak yoo xamante ne euh, yu ñuy yu lu ñuy doyadal ak loo xam ne dañ ci sukkandikoo ngir jub wala di ci yu mel noonu mu ne kon ci lool ñoo war nañoo nangu lool waaye mu ne waaye nag waaye imaam Maalik bi mu jëlee ci euh, euh, Ibn Shihab boobu moom day wane ne amul dara mooy bépp kii la bépp imaam amul bu ñu def ñegenaay bu ñu nàngam ak déedéet mu ne wa ila zalika te ci lool dhahaba Ibn Shihab wa huwa riwayatul hadith wa huwa rawiyatul hadith wala mu ne lii nag ci la ku mel imam Ibn Shihab moom lii la mooy lépp luy image daa jàpp ne loolu dafa xaram muy nekk ci kër nit ñi ko yor moo xam coussin lañ ko defar wala dañ koo def ci mur wala dañ koo nangam wala sax dañ koy joggi wala loolu ci dara <coughs> waaw dafa xaram te moom mu nekk te kooku moo solo hadis mu ne qaala <coughs> imam euh, al-Bar mu koon ne Abi Shayba mu ne al imam Abi Shayba daal dinay tudd an Abdil ci Abdullah an Ma'mar mu jëlee Ma'mar an Zuhri an Zuhri annahu kaana moom kaana yakrahu tasawir moom dafa doon bañ lépp luy image ma nusiba minha loo xam ne dañ koo samp <coughs> waaw def ko ci brûler samp ko wala sax muy loo xam ne dañ koo taxawal wa busita wala loo xamante ne dañ koo lal ci suuf comme ab tapis loolu lépp da ko doon bañ. mu ne wa kaana maalikun laa yara bi daalika ba'san fil bisaat fil busut kanta imaamu maalik wal wasaa'id mu ne kanta imaamu maalik mi nga xam ne taalibeem la jëlee woon xadiis bi ci moom mu ne moom nag daa gisoon ne par exemple garaawul bu dee ne <clears throat> image yooyu dafa nekk ci loo xam ne mooy ci tapis yi la ak coussin yi imaamu maalik daa jàppoon ne loolu dara newu ci wax ci yàpp mu ne ak tamit naka noonu la jàpp ne ci yére sax ala xadiisi Sahl ibn Hunayf teg ko ci kan xadiisu Sahl ibn Hunayf te loolu dinañ ci ñëw radiyallahu anhu illa ma kaana raqman fii saw ndax xadis boobu bon am na nettali bu ci am boo xamante ni bu peut-être euh, ci biir de toute façon dinañ ko gis fii moo tax jarul ñu ciy dugg léegi na ñuy wax rek moom li mu wax bañ dugg ci yooyu parce que dañ dañuy nekkaat di ko waxaat après bu ko ñeneen ñi di bu koy indiwaat ci yeneen yi euh, ci ñeneen waxu ñeneen ñi mu ne parce que hadis boobu dafa am ne yoneen saa sam dane dafa seppee yi mu tere ne illa ma kaana raqman fii saw lu loo xam ne dañ koo dessiné dañ koo def rëdd ko ci li nga xam ne mooy ci biir mooy dessin boo xam ne ci yére la nekk voilà waaw loolu même bu dee ne ñenn dañ ne loolu de toute façon hadith boobu ak hadith Sayyidatu Aisha bi yooyu yëpp li muy tere de toute façon Sayyidatu Aisha loolu manu la nekk lool parce que bii rido bi moom rido bi yoneen saa sam mu gis loolu ab yére ko ñu am ay dessin mu xal karamam bi daal di sotteeku ba mu xotti ko kon raxman fii saw loolu manu la nekk loolu loolu de toute façon euh, mooy image moo tax ñenn ñi ne mooy image yoo xam ne amul ruux voilà wal iyaazu billah alors que bi gis nañ bi que ne aw fas am ay ay laaf voilà kon mu ne summa ginnaaw gi axraja bi sanadihi an Hammad mu ne ginnaaw gi ibn Abi Shayba daal di solo jële ci sanadam jële ci Hammad ibn Salama an Hisham an abi mu jële ci Hisham mu jële ci baayam <coughs> Hisham ibn léegi Urwa moom nag kii taam-taam mooy moom kii moom doomu Sayyidatu Asmaa la xam nga al-Qaasim doomu la muy euh, frère euh, Sayyidina Abu euh, Aïcha ah sa kii nag Urwa moom yaayam mooy Asmaa bi grande sœur Sayyidatu Aïcha kii di petit frère Sayyidatu Aïcha kon kii moom taam-taam la ndax ñaari jigéen lañu muy Sayyidatu mooy Urwa rahimahullah mu jële ci Aïcha qaalat mu ne mu ne kaana ala baabi durnuukun fiihi al-xayl zawaatul ajniha fa qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam alqu haaza ulqu haaza ulqu haaza waaw mu ne imaam Ibn Abi Shayba solo këni eh, yonent bi alayhi salaam kii Sayyidatu Aisha nee na damaa yoroon benn eh, kii eh, rido boo xam ne daa amoon fiihi al-xayl xayl en fait durnu benn kii la sitrun lahu xam la mooy benn rideau la boo xam ne rideau bi day am ci suuf bi day am ay caas comme yére yooyu nga xam ne mooy dañ ko def ak loxo ñu fii nga xam ne fii yëpp dañ koo ñaw après ci suuf mu am loo xam ne comme ay car ay car yuy lang comme ay ay mooy euh, ay yu bari luy lang voilà euh, nan laa ko mën a waxee bon loolu la ab yére lay doon boo xam ne euh, mooy ca suuf ga benn partie bi ca suuf day am wëñ yi day day day day day mel ni ay buum yoo xam ne nag dañuy tolloo loolu lépp boo gisee dënnu waaye da ngay foog ne benn kii la mais boo jegee nga gis ne daa am après day xaw a sax léeg-léeg bu ngelaw li ñëwee léeg-léeg mu xaw a écarté wu tuuti ah bàyyi rideau bi yëpp rideau bu kii rideau bi moom li nekk benn lay mais euh, loolu mooy xam la yam day am ay car comme rek bantu bale yi boo yore bale bale yi ñuy bale bale sëgg noonu ñoo xam ne noonu la car yi def noonu amee bale gi noonu benn wi benn wi benn noonu la comme yu mel noonu foofu nga jëli léegi nag <clears throat> mu ne euh, loo xam ne sama bunt boo xam ne rideau bi noonu la meloon fii il xayl ne rideau bi dañ cee def noonu ay fas voilà zawatul ajniha yoo xam ne dañoo amoon ay laaf yonent way fasaam gis na ne ulqu hada so eh, sànni leen bi voilà mooy ba mu gisee dessin mu ne sànni leen bi léegi kon lii lépp mooy lan tegtalu ku mel ni imaamu Zuhri ak ñi nga xam ne rahmatullah alayhi ci boroom xam-xam yi ñoo jàpp ne ma ne yooyu moom moo xam bu ñu def irido la wala bu ñu lal la wala boo xam ne lu ñuy sukkandikoo la wala bu ñu def coussin la image yépp ci yem am na parce que lii moom rido bi moom loolu moom de toute façon lu ñu gën a la waaw fas wu am ay kii léegi bu ko defee ñoom ñoom ñooy yëpp day xaram muy nekk ci kër nit ki nag bu dee xam na mbir def ko ci bàkkaar lépp waaw mu ne wa aaxaru ñeneen ne innamaa yukrahu min as-suwar maa kaana fi al-hiitaan wa suwaril wa su wa su wa suwira fi al-buyuut wa ammaa maa kaana ratman fii thawbin falaa lii moom la doon wax sànq <coughs> al imaam Maalik moom bu dee yi ñu la yi nekk dañ koy dëgg wala lu ñu lal la wala coussin lu ñu dessiné ci yére loolu moom jàppul ne garaaw mu ne yeneen boroom xam-xam ne nag non li ñu tere ci image yi ak yooyu mooy yi nga xam ne ci mur yi la nekk mooy yi nga xam ne dañ koy dessiner wala def ko ci mur moo xam ay dessin ci mur yi wa suwira fil buyut ak ñu def ko ci kër yi moo xam ci toit bi wala ci téeg bi wala ci buntu yi ak tamit yooyu yooyu lañ tere wa amma ma kaana rasman fii sawbin fala kanta loo xam ne dañ koo dessiner rëdd ko mu nekk ci ab yére loolu mu ne lool fan lañ teg seen wax waxtaju bi xadiisi Sahl ibn Hunayf moom la doon wax sànq wa Abi Talha mu ne <coughs> ñu daal di laye xadiis Seydina Sahl ibn Hunayf ak Seydina Abu Talha bu di bàyyi jiitu Seydina Anas radiyallahu anhu <coughs> mu ne fii nekk na seen nettali boobee an nabi ñu jël jël saa salaam mu ne na saa salaam dane illaa ma kaana raxman fii saw ba muy tere lool dane ba mu des eh, loo xam ne dessin boo xam ne dañ koo def ci biire léegi bon hadis bi nag muy junju al imaam at-Tirmidhi moom moo ko solo rahmatullah alayhi ci sanad boo xam ne bu wér la mu jëla ko ci Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud mu ne man Ubaydillah dugg ci ki nga xam ne mooy Abi Talha al-Ansari ma koy seet si fekk daa feebaroon nee na maa ngi fa fekk Sahl ibn Hunayf ma fekk Sahl ibn Hunayf saxaaba boobu mu mu nekkoon fa am naa moom dafa ñëwoon di ko seet si léegi nee na fa Abu Talha insaanan yanza'u namatan tahta Abu Talha woo benn waay ne ko dindil ma benn sër benn euh, kii la woon namat mooy tat waaw boo xamante ni comme xam lii la am mooy hutba hutba yooyu nga xam ne ahdaab daa mooy car yooyu ñu la doon wax sànq nga xam ne rido la boo xam ne ci suuf yi wala benn côté bi day am ay car comme loolu nee na ma de muy woo benn waaye ne ko dindil ma lii waaw bu newoon ci suufam léegi fekk dessin yi ci nekk la doon wax fa qaala lahu Sahl Sahl ne ko euh, Sahl ibn Hunayf ne ko li ma tanzon mais nan moo tax nga bëgg koo dindi nii fa qaala li anna fiha tasawir Abu Talha ne ko parce que daa am ay dessin ci bii bii waaw euh, euh, tapis bii wala rideau bii wala kii bii tapis bii bopp nat yi nag mooy lu ñuy lal ci suuf dafa am ay ay ay ay kii ay ay ay image moo tax waqat qaala fiihi nabi mu ne te yonent bi alayhi salaatu salaam nee na maa qad alimta te yow yonent saa wax na li nga xam ne yow xam nga ko mooy yow Sahl ibn Hunayf réeri mu tere ci wàllu image yi nga xam ne ñoo nekk ci yére yeeg yooyu qaala Sahl Sahl ne ko nag awalam yaqul ne ko ne Abu Talha ne ko est ce que yonent saa salaam waxul ah, dëgg la tere na image mais est waxul ne ba mu des li nga xam ne dañ koo rënd ci yére fa qaala balaa Abu Talha ne waaw waaw loolu moom moo ko wax mooy génnee na ci yi nga xam ne daa nekk ci yére boobu garaawul boobu yeneen saa sàn dane loolu garaawul waaw moo tax ñii ne kon li ñu tere mooy yu nekk ci mur yi wala ci toit yi <coughs> wala yooyu mais pas li nga xamante ne daa nekk ci ay yére <coughs> léegi Abu Talha ne ko waaw waaye nag boo gisee may digle ñu daal di koy dindi nii walakin utayibu uh, atyabu bokk li nafsi lool moo gën a teey sama xel mooy daal même bu dee yone sax mooy loolu la mais di xam naa ne waxoon na loolu mais daal lool la kon lii mooy layu nii nii ñoom ñu ne yiñ tere mooy yi nekk ci miir yi waaw image yi nga xam ne dañuy nekk ci mur yi loolu lañ tere <coughs> loolu la waaw lii la lii moo koy wane <coughs> lépp loo xamante ne nii dañuy ci taxaw wala nekk loo xamante ne nii nit ki ci euh, dañ koy doya dal yooyu non ci yére yi boog la nekk loolu garaawul yu ñu tere kon mooy yi nekk ci mur yi ak yi nga xam ne dañ koo def ci kër yëg yooyu waaw mais yi nekk ab yu ñu dessiné ci yib yére loolu garaawul léegi nag ñu nekkoon kon fa kullu suratin marquma al imam al hafiz ibn abdul bar muy continuer rahimahullah mu ne kon bépp Euh, image boo xam ne bu ñu dessiné fii saw bin ci fala ba'sa bi ala kulli haal amul problème ci lépp nu man wàll man di dem li anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam istathna ar-raqma fi ath-thawb wala naw'an voilà ñu ne ndax yeneen saa salaam moom moo seppee ci tere bi mu tere yére waaw kon lépp loo ne ca la nekk lambaay la loolu dara newul ci ndax yeneen saa salaam moo ko ci seet koy te daldiwul nekk loo xamante ne dafa jagleel mbir mi ci benn ci wàllu yére yi dana rek yére waaw waxul façon yére bi façon nangam bi de lépp lu yére kon li ñu tere mooy mur bi ci boppam nga ñëw ci di ci dessiné moo xam ci toit bi téeg bi wala mur bi loolu lañ tere waaw wala tamit ci suuf tamit mooy mur bi ci suuf mooy tab li naan perron bi loolu lañ tere mais bu dee ab yéréel loolu kenn terewu ko ak façon bu man doon kon ci kaw gi mooy xam nga sitre dañ naan façon lambaay la darab dañ naan kon garaawul yére dañ naan lool garaawul <laughs> waaw moo tax ñu ne te setteewu ci dara ci yooyu léegi kon loolu looy waxuñi mu ne wa nakaru te mbooloo mi ñu daal di tuddaaneel Qaasimi wa wari waa raawi hadiis Aisha waaw mu ne te ñoomin ñu daal di tudd jële ci al Qaasim ibn rahmatullah alayhi ma mu ne te moom moo solo hadith sayyidatu Aisha ah, radiyallahu anha mu ne maa li nga xam ne rawahu ibn Abi Shayba an an Azhar an ibn Awn qaala daxalnaa ala al-Qaasim mu ne ñu tegtaloo gën a dëgërloo seen wax ji ci li nga xam ne al-Qaasim mi nga xam ne mooy solo hadith sayyidatu Aisha ba li nga xam ne moom day wan daa xotti affaire bi yoneen saa moom giseelu dafa mer xottu mu ne ah, ibn Abi Shayba dafa solo jële Azhar moom mu ne Ibn Awn na rahmatullahi alayhi daxaltu ala qaasim damaa dugg ci al-Qaasim ibn Muhammad wa huwa bi a'la Makka fii bayti mu ngi ci kaw Makka ci kaw fekk mu ne woon ci këram benn néegam benn këram quoi këram fa ra'aytu fii bayti ji bi ma duggee néegam hajalatun fiihi tasawir waaw nee man nag ba ma fa duggee ma gis fa xajala yoo xamante ne nii fii tasawir dafa am li nga xamante ne mooy euh, daa am ay ay ay ay ay ay ay dessin waaw bi ma ko gisee nag min sundusin wa anqa anqa anqa moom lañ naan euh, comment je l'appelle waaye affaire boobu euh, anqa benn picc la waaw parce que xajala xajala picc la tamit moom la euh, français yi naan perdrix perdrix voilà day xaw a niroog naat comme naat la waaw waaw comme naat comme naat lay niru day nen li kii ak yooyu ah, yooyu yëpp da koy def eh, léegi nee na man damaa gis nag li nga xamante ne mooy picc la yoo xam ne day nekk ci ndox yi waaw <laughs> ci côté ndox yi bari nañu fay nekk quoi ak loo xamante ne mooy anqa anqa tamit benn picc la boo xam ne bu euh, bu naqaree gis le phénix voilà lañ koy woowe waaw <laughs> waaw mooy le phénix léegi bi nga xamante ne nii loolu am na ma gis ko ci boo xamante ne ci ci ci ay ay dessin la nekk léegi nag mooy te moom moo soroo woon bële loolu lan lañ la bëgg a wax ñoom que ne loolu comme que moo soroo woon xadiis Sayyidatu Aysa bële loolu doon wax ne yoneen saa sam li ñuy gis rido boobu dafa menoon ma xotti ko loolu bu doon ne soit jamono la woon après yoneen saa sam ko loolu teggi na ko àtte boobu ba moo tax ñoom ñoom Seydina Sahl ibn Hunayf ne kii euh, Abu Talha est-ce que ba muy tere loolu waxul ne ba mu des loo xamante ne ni dañ koo rëdd ci euh, illa ma kaana raqman fii saw loo xam ne dañ koo désigné daal di koy rëdd ci yére mën a ko waaw kon ñii lii mooy seen lay wallahu taala alam al imaam al haafid Abdul Barr di